wala boog ci jeexitalu xadis bi nga xam ne maam ci maam ci benn maam ci buntu bi li desoon ci buntu boobu te ñu gisoon ci xadis Seydina Salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa kaana jidaarul al-minbari maa kaada ash-shaatu tajuuzuhaa maanaam nekkoon na man bi nga xamante ne moom moo nekkoon miiru jàkka ji bi nekkoon ci wetu minbar bi xaw tuuti ne euh, mbote doonu ko woon mën a romb doonu ci woon mën a jaar maanaam ci diggante moom ak bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli gisoon nañ ci baabu salaati ilal harba buntu bi nga xamante ne moo wax ci julli jëm ci xeet maanaam jàkkaarloo a xeet maanaam def mooy def sutra xeet mooy saatir bi gisoon nañ seydna hadis seydna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa doon wax ne ci yenente bi sallallahu alayhi wa lahu al-harbatu fa yusalli ilayha dañ ko daan sampal xeej bi bu ko mu daal di julli jëmi gison gisoon nañu <coughs> tamit hadis ba buntu baabu salaati xam ne moom mooy wax di julli jëm ci anaga tamit waxoon nañ de xeetu xeet la waaye bu ndaw la bu gàtt boo xamante ne dafay tolloog xasab mu ne euh, ba ba noppi am euh, dafay am weñ ci suuf mu ne maam luy ñëw ni ko gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jiite leen woon ca Makka mu jiite leen woon tisbaar ak takkusaan ñaari rakka naka noonu jiite leen timis maanaam maanaam benn bu ci nekk ñaari mu ne wa bayna yadayhi anazatun wal mar'atu wal himaaru yamurruuna min waraa'iha mu seen kat ci kanam moom anaza lañ ca tegoon jigéen ñi ak mbaam yi doon nañu romb ci ginnaaw ga naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga ne moom la doon kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa kharaja li haajatihi tabi'tuhu ana wa ghulaamun wa ma'anaa ukkaazatun aw 'asan aw a'naza wa ma'anaa idaawatun fa idhaa faraga min haajatihi naawalnaahu al-idaawa hadis boobu gisoon nañ ko mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam bu daan bu daan génn ngir aajoom dañ ko daan topp maanaam man ak benn gone maanaam goo xamante ne. maanaam mooy ñun ñi ko doon liggéeyal ñun ñoo doon ànd ak moom ñu daal di yor bant war a bokk ñu yor li nga xam ne moom la ñu wax anaga moom mu ne fekk ñun ñu daal di yor yor ñu yoraale tamit baat boo xamante ne ndox lañ ci daal di def ci yeneen riwaaya bi nan wa maana ma mu ne su far su noppee ci aajoom yi ñu daal di koy jottali ndox mi loolu gisoon nañ ko léegi nag ñu war a yegg ci ñu war a jël nag léegi insha allah baabu sutura bi makkata wa ghayriha maanaam baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne sutura maanaam saatir bi nga xamante ne moom mooy wax saatir bi makkata ci makkata wa ghayriha ak feneen fu dul makka had eh, buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koo noxe ci di leeral ne ni nga xamante ne moom mooy saatir nit ki bu jubloo jëmaanam bu tegee sampee saatir bi di ci jublu saatir bi du xibla moom ci jëmmi boppam waaye luy dox la rek ci diggante moom ak keneen koo xamante ne daf koy romb wala boog lan lépp loo xam ne daf koy jax-jaxal lool moom moo tax ñuy teg saatir waaye saatir bi ci jëmmi boppam du du taxaw taxawaayu xibla maanaam loolu la ci leeral moo tax bu fekkente ne ndax ginnaaw bu ñuy julli dañ naan comme ni mu ko waxee sax as-salaatu ilal anaza wala a salaatu ilal harba maanaam ak yu mel noonu ak yeneen yi nga xamante ne moom lañ doon wax naan maanaam ci mimbar bi ak eh, eh, maanaam ñiir bi nekkoon ci minbar bi ak yeneen yu mel noonu yëpp day daal di indi lënt lënt ci bopp ak ñenn ñi nga xamante ne mën oo jàpp ne kon xëy na saatu bi boo ko texee day day boo ko tegee day daal di taxaw taxawaayu ni foofu la ñu war a jublu ki nga xamante ne moom mooy julli dafa war a jublu ci saatir bi loolu nag mbir mi demewut noonu loolu moom moo tax li nga xam ne moom la borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim moom mooy ne saatir su fekkente ne damaa teg saatir sama kanam. Euh, bu fekkente ne miir la wala boog mu nekk loo xamante ne lu gudd la wala lu rëy la ak wala boog mu nekk sijaada boo xamante ne damay teg sijaada bi mu am lu maanaam mu nekk loo xamante ne lu ma teg la loolu yëpp bu boobaa saafir bi dañ koy teg rek maanaam dama ciy jublu rek mu nekk ci digg bi waaye su fekkente ne saafir bi lu ñuy samp la ko lu demee nekk bant la wala lu may teg la wala yu mel noonu loolu nag bu boobaa dama koy daal di teg ci sama wàll sa benn ci sama wàll gi loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yoonal saatul ci buntu boobu wala wala boo noonu lañ ko yoonale loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu sopp nga teg ko ci benn ci wàll gi moom moo gën nga teg ko jublu ci carrément loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tey bu fekkente ne dañu wax ne su fekkente ne masalan xeer la tam mën nañoo jublu ci xeer mu nekk saatir waaye fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom indi nañ fa ak teqantal ndax ñoom dañoo jàpp ne masalan tey bu fekkente ne xeer la bu dee benn xeer kese la sopp ñu nga jublu ci maanaam soo amee yeneen xeer nga boole leen mu nekk ñaar wala ñetti xeer jëm kaw waaye benn xeer kese su fekkente ne am nga loo mën def leneen mu bañ a nekk benn xeer kefe nga teg ko ngir lënt ngir dañuy bañ nga nuróol ak ñi nga xam ne ñooy jaamu xërëm yi ndax ñi jaamu xër bi dañuy jàkkaarloog benn xeer rek di ak yooyu loolu lañ ci bañ moo tax ñuy loolu loolu ñu sib ko ñoom ñu sib nga def xaa saafir benn xeer kese moo tax ñu ne soo amee beneen wala yeneen nga daal di ko cay boole mu daal di koy boo bëril loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo gën léegi nag ci kaw loolu kon ndax kon ki nga xamante loolu moom moo tax ki nga xamante ne euh, bi nga xamante ne nag lënt lënt dana ñëw ci ne ndax kon bant bi nga xamante ne moom laay samp wala xeer bi nga xamante ne moom laay tek wala yeneen ma ciy jublu di ci jub di ci julli ndax loola day taxaw taxawaayu xibla bi bu boobaa kon bu boobaa ku xalaatee noonu danaan kon de bu ma nekkee Makka xëy na du soxla may am saatir maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala teg bunt bi di wane ne saatir ni muy mën a amee ci yeneen dëkk yi foo mën a ne naka noonu noonu dong la mën a amee Makka ak boo nekkee biir Makka maa maadaama jàkkaarloowuloo ak jëmmi kaaba gi ci diggante boo xamante ne wóolu nga ne nit duñu romb sa kanam maanaam foo mën a nekk rek mën ngaa daa da ngay war a daal di teg saatir loolu muy makka wa ghayriha ak feneen fu dul makka ñoom ñoo yam ci mbir moom lool moo tax buntu boobu lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala noose ko mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil al-Azdi al-Washihi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Ayyub al-Azdi rahimahullahu ta'ala nekkoon eh, tamit eh, Makkiyu summa Makki nekkoon Basri nekkoon qaadi bu mag rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee eh, ne mi ngi ne ne mi ngi gane adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon na ki nga xamante ne maanaam ci année ci fukkeelu at ak juróom-ñett ba mu ko amee ci la tàmbalee di jàng ay xadis nekk ci soobu ci yoonu xam-xam ba nga xamante ne demoon na euh, ñu defon ko qaadi ci année 214 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mu nekk euh, maanaam ca Makkatal Mukarrama mu toog fa juróomi at nga xam ne foofu la nekkoon qaadi ci année 219 yim ci lañ ko toxal euh, rahimahullahu taala mu daal di delluwaat Basra génn àdduna ci Rabiul Aaxir ci atum 224 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari <coughs> imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud rahmatullahi alayhima ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ imaam al-Bukhari donc boo ko xoolee solo na ci moom 140 hadith imaam euh, euh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi des ñëpp solo nañ ay haditham seen ay ay waaye nag euh, solo gi nga xamante ne moom lañ solo ci ay haditham maanaam duñ doo ay dafa am ku dox seen diggante ak moom hmm. maanaam du seen sëriñ ci hadith yooyu waaye seen sëriñu sëriñ la rahimahullahu taala rahmatan wasi'a bokk ci siqaat taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhim mu ne qaala haddathana Shu'ba te mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki thumma al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu taala moom mooy Abu Bistam al-Azdi rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna 82 wala 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy amirul mu'minin ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an al-Hakam te moom mooy al-Hakam ibnu Utaybata al-Kindi dakantalam nekkoon Abu Muhammad dañuy wax tamit Abu Umar wala Abu Abdullahi al-Kindi rahimahullahu ta'ala di al di waa Kufa rahimahullah moom maanaam ñi ci kaw ñoom euh, waa Basra lañ waaye moom mi maanaam euh, euh, Sulaymaan ibn Harb ak imam Shu'ba rahmatullah alayhi moom waa Basra lañ waaye moom mi nga xamante ne moom mooy al-Hakam ibn Utayba al-Kindi rahimahullahu taala moom waa Kufa la mi ngi gën a adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 113e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd euh, euh, moom euh, mu mu mu mu moo tax moom mu nekk koo xamante ne bokk na ci ñi gënoon a ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak Ibrahim ibn Yazid an rahimahullahu ta'ala Euh, imam Ahmad ibn Hanbal doon wax naan huwa afqahu huwa afqahu an-nas fi Ibrahim mooy ki nga xamante ne moo ëpp xam-xam fiqh di gën a jànge gën a dégg xam-xam ci képp koo xamante ne soloo na ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala ah, imam al-Ajli nee na kaana al-Hakam thiqatan thiqatan sabtan thiqatan sabtan faqihan min kibaari ashaabi Ibrahim wa kaana saahibu sunnat sunnatin wa ittiba' maanaam mu ne euh, moom euh, Hakam euh, ibnu Utaybah al-Kindi rahimahullahu ta'ala nekkoon na koo xamante ne fiqa la ku wóor ku dëgër la ku sax la nekk boroom xam-xamu fiq bokk ci ponkal ñi ñi nga xamante ne ñoo daan ànd ak Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullah ba pare nekk na boroom sunna ba pare nekk koo xamante ne ku daan topp al-Qur'an ak sunna la imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ne abidun qanitun thiqatun sahibu sunna dégg nga moom euh, borom ku dëgër la ku maam jaam katu yàlla bu mag la koo xamante ne daan taxaw di toroxlu ci kanamu borom subhaanahu wa ta'ala nekk koo xamante ne ku dëgër la te wóor nekk borom sunna rahmat rahmat rahimahullahu ta'ala euh, euh, rahmatan wasi'a Euh, donte boole nañ ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mudallis maanaam maanaam mudallisina yi maanaam ñi nga xamante ne moom day am tadlis léeg-léeg day mooy tadlis mooy nëpp nëppal maanaam day léeg day nëpp nëppal maanaam mooy tadlis mooy dissimulation ah loolu moom mooy wax maanaam euh, moom imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala nee na ma kaana bil Kuufati ba'da Ibrahima wa Sha'bi misla al-Hakam wa maanaam Kufa amul kenn koo xamante ne nekk na fa ginnaaw euh, Ibrahim muy ibn Yazid an-Nakha'i ash-Sha'bi imam euh, Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi rahimahu ibn Sharahil ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala ñoom ñaar ginnaaw ñoom amul kenn ku fa nekk ku mel ni al-Hakam ah te moom mooy al-Hakam ibn Utayba al-Kindi ak Hammad te moom mooy Hammad ibn Usama ah Euh, ibn Zayd euh, euh, moom mi nga xam boobu Kufi boobu rahmatullahi ala al-jami' imam Abbas ad-Dawri ne rahimahullah kaana al-Hakam saahibu ibaadatin wa fadl al-Hakam moom boroomu maanaam jaamu yàlla la ak ngëneel rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee nee na comme ni nga xamante ne maanaam tey Euh, li nga xam ne moom la euh, Abu Hisham al-Faqih euh, al-Kufi wax bi nga xamante ne moom mooy ne nee na moo te moom mooy al-Mughira ibn Qasam ad-Dabbi mu ne kaana al-Hakam idha qadima al-madinata akhlu lahu sariyatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ilayha maanaam moom al-Hakam su daan ñëw Madina moom en tant que ñoom ñaar maanaam moom mi nga xam ne moo nekkoon kilifa ci biir Madina mu ne waaye al-Hakam su daan ñëw ba Madina man dama ko daan bàyyee maanaam fi nga xam ne mooy poto bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan toog nee na wu man dama ko damay puus foofu moom man moom laa koy bàyyee su ko defee moom bu ñëwee muy julli jëme ca maanaam loolu dafay màggal day tegtale fi mu fi daan toog ni ki noonu bu daan julli fi mu daan jublu maanaam bu daan naafila poto boobu laa koy bàyyee maanaam ngir wane màggal gi nga xamante ne moom la ko màggal euh, rahimahullahu taala doy na ci ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom lañ ko waxat mooy li ñëpp di wax ci moom bu ñuy wax ci moom dañ naan saahibu sunna borom sunna la maanaam nit la koo xam ne dafa teg tànkam ci sunna loolu moom mooy ngëneel gi ëpp doole mboolem xeeti ngëneel yi yàlla nañ ko suñu borom subhaanahu wa taala defal ci barke bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu te mooy Wahb ibn Abdullah as-Suwa'i rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suñu ñaari jotaay yi ne moom xadis moom dafa ah, nekkoon na koo xamante ne ah, dalaa ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi waaye gone gu ndaw la woon bi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi di génn adduna waaye fekk na hajjatul loolu moom moo tax muy nettali li nga xam ne moom lay nettali ci moom naka noonu moom nekk na ki nga euh, moom mooy euh, euh, moom mooy baayu Awn ibn Abi Juhayfa bi nga xamante ne lu ci ëpp moom mooy solo ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay yi weesu dañ koy wax wahbul xayr maanaam ngir borom ngëneel la naka noonu borom yiw la rahimahu radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina Ali karramallahu wajhahu daf ko te jëloon tafoon ko ci boppam ba lépp loo xamante ne moom moo aju ci wàllu yoon wala boog li nga xamante ne maanaam euh, ak it ni ko noonu buy xutba ci minbar bi maanaam moom moo ko daan taxawal moo nekkoon ki nga xam ne moom moo daan taxaw ci wetam mu sosal ko ci boppam radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu day wane ngëneelam bu mag nga Seydina Ali karramallahu wajhahu ku nekk xam ne ngëneelam gu mag mooy ñeenteelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imaamu aarif billahi radiyallahu taala anhu wa arda moom sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu taala anhu moo solo ci moom ay hadith ñu ngi ci kutubu sitta mu naan na qaala nee na xaraja génn na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil haajira ci diggu njollaa fa salla mu daal di julli bil bathaa ci bathaa maanaam moom mooy euh, bërëb bi nga xamante ne dafa dajale euh, ca Makkatal Mukarrama ndox mi ak suuf si maanaam mooy fi nga xamante ne suuf si daf maanaam fi suuf si daan jaar maanaam fi ndox mi daan jaar di di wal maanaam foofu ñu nekkee suuf su nooy nekk ben loolu moom la ñuy wax albatha comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerala woon ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu koy wax al abtahiyu maanaam mooy ki nga xamante ne moo tax bokk na ci turam yi mooy al abtahiyu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci euh, téere yu bëri ci wax ci ngëneelu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay manaqibam ak ay turam moo tax borom Mawaahibul Laduniyya ah, imam al-Qastallaani rahimahullah bi nga xamante ne ci la doon wax ci ah, turu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen teg mu nekk ci ordre alphabétique bi nga xamante ne moom la njëkke moom mooy al abtahiyu maanaam moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki dëkk ci Batha dañ koy wax Batha dañ comme li nga xamante ne ndax moom euh, te addu taxiyu dafay taxaw taxawaay maanaam euh, euh, ngëneel gu rëy ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne cosaanu yenente bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy cosaanu mboolem mbindi fi ci biir ak ci moom mooy ki nga xamante ne ci ni moom mooy ki nga xamante ne mooy al makki maanaam moo dëkk makka mooy al makki yu waaye moom mooy al abu taxiyu maanaam te abu tahiyu al euh, abu tahiyu moom ak habib ñoo tolloo maanaam adadu nafsi maanaam mooy soppee yàlla bi mooy mooy vingt maanaam mooy abu tahiyu ak habib maanaam moo tax al habib ak al abu tahiyu ak ahmad ñoom ñëpp ñoo tolloo adadu nafsi cinquante-trois maanaam mooy nga xamante ne day junj cosaan bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk cosaan moom dong wéetoog boroomam subhaanahu wa taala nekk soppe yàlla bu kawe nga xamante ne ci cosaanum boobu nga xamante ne suuf si ak ndox mi ci moom la ñu cosaanoomee génn maanaam te ci ci loolu ci la mboolem mbindee fii ci lañ leen bindee maanaam ñi nga xamante ne ñooy nit ñu ko bindee ci diggante ndox ak ban comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci maam Adama alayhi salaatu wassalaam naka noonu te te te te cosaan bi ci baatin mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom mooy al abu tahyiz sallallahu alayhi maanaam naka noonu moo tax le fait mu nekk batxaa foofu te foofu mun mooy cosaan suuf si yéen ma makka bi borom bi subhaanahu wa taala moo tax makka alquran tuddee ko ummul qura maanaam li tundira ummal qura wa man hawlaha maanaam dañ la yónni yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir nga waar ki nga xam ne mooy ndeyu dëkk yi maanaam ummul qura ndax dëkk yëpp cités yëpp la mère des cités ndax dëkk yëpp ci makka lañ cosaanowee borom bi subhaanahu wa taala bi makka moo nekk cosaan bi nga xamante ne fële lépp balee nga xamante ne mu ne comme fi mu naan wal ardu ba'da zalika dahaha suuf si ginnaaw yëpp la ko tàllal maanaam comme tey bu ñu jëloon boo jëlee euh, farine boo xamante ne da nga ci ko ndox ba pare bëgg koo tas mu nekk comme genre pizza wala yu noonu tas ko maanaam makka nag bu dee suuf si moo nekkoon cosaan bi nga xamante ne foofu la nekk ñu tas ko maanaam nga xamante ne booba mooy moom la alquran wal ardu ba'da zalika dahaha maanaam suuf si te loolu ci Makka la amee moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam suufas Makka soosa foofu la yaramam jëmmum ju tedd ji sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko bindee moo léegi jëmmum ju tedd jooju sallallahu alayhi wasallam maam jëmm ji ci zahir rek ci ci suuf soosu lañ ko bindee comme niñ ko waxee woon la tax nag ñu suuf soosa mujj dem ba nekk Madina ñu rob ko Madinatu Munawwara moom mooy ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy mbënd bi xewoon mooy déluge bi bi xewoon jamono yent yàlla noos alayhi salaatu wassalaam ndox mu moo toxal ndox mi suuf si daal di jóg maanaam yëkkati ko maanaam di dem di toxu ba daal di toxu dem nekk Madina moo tax jëmmum ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam ñu rob ko Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax mu daal di leen di jiite du moom foofu noonu te mu daal di leen di jiite bil batha ci batha boobee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo bi mu def. moom moo tax at bi ñu koy def Makka moo tax at ñu koy def Makka te xam ngeen ni Makka boo jëlee adadu nafsi wu Makka 65 la mooy lillah maanaam mooy ne yàlla rek moo maanaam yàlla rek nga war a jublu moo tax baatu maanaam li muy tekki xajja mooy qasara maanaam jublu la nga war jublu ci yàlla yi kese naka noonu eh, umra maanaam mooy du dundal maanaam mi ngi jóge ci amara ah, maanaam li tekk mooy yaa ngi dundal. maanaam di dundee bërëb yi di ko dundal di dundal borom bi maanaam euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala ci sa biir ci sa biir yow ci sa xol loolu euh, noonu naka noonu li nga xamante ne moom moo tax euh, kon ñu ko defee ci Makka moo tax Kaaba ga nekk de bërëb bi nga xamante ne fa lépp maanaam foofu la la lépp centre wu moom mooy cosaan bi ci moom mooy néegu yàlla bi dégg nga te loolu nag foofu noonu suuf soosu nag. moom moom la ñu bindee jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma suuf soos lay cosaanam mooy ruuxu yenente bi sallallahu wa sallam maanaam mooy leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy cosaanu suuf soosu mooy tamit cosaanu adduna bi yëpp salawatu rabbi wa salaamu alayhi moom sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi leen di jullee jiite foofa ak zuhra tisbaar wal asra taksar raka tay ne ñaar rakka mu wa nasaba mu daal di samp bayna yadayhi ci euh, kanamam anazatan eh, anaza maanaam kon moom mu ne mu daal di samp li nga xamante ne moom mooy anaza bi ci kanamam sallallahu alayhi wa alihi wa eh, suñu eh, hadith bi maanaam bu ñu xoolee fii li nga xamante ne moom la moom moom la gis bi nga xamante ne moom lañ ko njëkk a gis ci wala boog ñaareel yoon bi nga xamante ne moom lañ ko gis dafa ne Euh, dafa ne wa dafa julli ci ñun wa bayna yadayhi anaza naka noonu ci ñaareel biñ ko gisee tamit wa bayna yadayhi anaza waaye fii tamit mu daal di le mu daal di wax ne euh, wa nasaba moom ci boppam moom moo samp bayna yadayhi ci kanamam anaza maanaam nga gis ne kon bant boobu moom moo ko moo ko sampal boppam donte am na ci yeneen hadith daane wa rukkizat lahul anaza maanaam dañ ko koo sampal ah dañ koo sampal ah, li nga xamante ne moom mooy Euh, Anas bi ci yeneen riwaaya ci hadith bi maanaam loolu moom mën naa ne mooy ne moom moo digle nañ nañ ko samp loolu boobaa loolu lay daal di tekki wata wadda a mu daal di julli fa jaala mana wata wadda a mu daal di jàpp fa jaala mu daal di nekk nag annaasu nit ñi yatamassahuuna ñuy barkeelu bi wadu yi ci ndoxam njàppam ku mel ni moo sallallahu alayhi wa sallam ci lii ñu jotaw maanaam ci li ñu wax nii léegi ci moom yelloo na moos ndoxas jàppam moos ñu koy raayoo di ko di ko di ko di ah def ko saafara loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne mooy ngëneelu ndoxal njàpp maanaam li ci dese du lool day taxaw taxawaayu saafara waaye bu dee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog ci nitu yàlla yi day gën a day jël valeur bu gën a kawe encore maanaam nit ki lu ngëmum di gën di yéeg maanaam ak cellitam di gën di kawe ndox mooma la ca def di nekk loo xamante ne ah day gën am leer bu ca nekk ak ay mbuut yoo xamante ne moom lay làmboo waaye nag comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon donte loolu du loo xamante ne dañ naan lii daganut waaye euh, maanaam ci tout ci sociétés yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee sahaaba yi masalan radiyallahu anhum dañ ko doon moytandiku ngir dañ doon bañ biir am ñoo xamante ne dañuy ñëw maanaam di ci indi ay dérives yu dul ak di ci exagéré nu dul jeex comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee te loolu euh, jarul di leeral ak wolof ndax leer na ci moom ba noppi hadith bi Euh, kon euh, li nga xamante ne moom la euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xam ne moo tax mu indi ko moom mooy leeral gi mu leeral ne wa nasaba bayna yadayhi anasa maanaam ba pare mu daal di maanaam ne dafa teg moom bi muy julli dafa samp ci kanamam maanaam anasa te loolu mu ne ba pare mu teg ci ne mu ne ci Makka la amee woon kon loolu li muy teg moom mooy Makka ak yeneen maanaam loolu Makka amu ci particularité ci que yeneen dëkk te li nga xam ne moom mooy Euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, déedéet sutura gi saatir gi maanaam du qibla li nga xam ne mooy saatir bi loola du qibla hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro cent quatre-vingt-sept trois cent soixante-seize quatre cent quatre-vingt-seize quatre cent quatre-vingt-quinze ak quatre cent quatre-vingt-dix-neuf beneen yoon bi mu koy indiwaat insha allahu taala mooy hadith numéro six cent trente-trois Euh, ci kita ci ci baabul azan euh, ci ci ci kitaabul azan ci baabul azan lil musaafir insha allahu taala foofa tamit euh, daañ ko fa gisaat naka noonu taxrij bi gisoon nañ ko ci hadith yi bi nga xamante ne moom lañ ko tuddoon ci njàlbeen insha allah kon jarul ñu ci dellu siwaat wallahu taala a'lam mu ne baabu salaati ila al ustuwaana maanaam baabu buntu as-salaatu julli ilal ustuwaana jëm ci am am keno maanaam am ponk mooy pili mooy poto maanaam moom mooy ustuwaan ustuwaana mu ne loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral fii ne maanaam poto yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jàkka yi moom dañ ciy daal di mën a julli maanaam dañuy julli jublu ci poto yi euh, waaye euh, comme ni nga xam ne insha allahu taala dañ ko gis maanaam du ñu julli nekk ci wetam maanaam poto nag. mooy mën naa nekk xeer mën naa nekk leneen waaye bu fekkente ne dafa nekk ci jàkka ji nekk xeer loolu du dugg ci cibel cibel gi nga xam ne moom la ñu wax léegi nga xamante ne moom la fuqaha u maliki rahmatullah alayhim doon wax loolu boobaa du ci dugg mu ne kon nag euh, euh, euh, maanaam as-salaat julli kon ilal ustuwaana maanaam dem ci ci ci ci ci poto yi maanaam mooy keno yi wa qaala wax na Omar sayyidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mais almusalluuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy julli ku ñoom ñoo gën a yey bi yi ci euh, keno yi maanaam mooy poto yi ndax dafa jëfandikoo ustuwaana ndax ak saariya benn lañ maanaam kon ak sawaar yi mooy keno yi ñoom poto yi minal mutahaddisiina ci ñi nga xamante ne ñooy waxtaankat yi ilayha jëm ca moom maanaam li nga xam ne moom la wax ji di tekki moom mooy ne xam nga poto yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jàkka ji léeg-léeg ñay waxtaan mën nañoo toog wéeru ci poto yi di waxtaan hmm. wala yu mel noonu wala nekk autour poto yi di waxtaan mu ne nag ñi nga xam ne ñooy julli nag ñoo gën a aajowoo poto yi te ñoom ñoo ci gën a yey loolu lay wax nii maanaam que ñi nga xamante ne ñoom ñooy toog rek di samp seen waxtaan hmm. loolu lay loolu la la jublu ci ci ci wax ji dégg nga ah, ah, loolu ah, moom la la wax ji nag moom taaliq la boo xamante ne imam ibnu abi shaybat rahimahullahu taala moom euh, jokkale na ko mm-hmm. euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, moom moom mooy li maanaam kon kon loolu loolu day tegtale ne kon dañuy julli jëm ci poto yi maanaam dañuy jublu jublu jublu ci poto yi ñaare nag loolu jullik naafila lañ ko nit ñi di gën a def que li nga xamante ne moom mooy julli farata te lool tamit day daal di tegtale ne nit ni ni ñu war a tege saatir ci biti boo nekkul ci biir jàkka naka noonu boo nekkee ci biir jàkka tamit noonu nga soxlawee saatir maanaam loolu lay tekki loolu nag day dàq waxu lenn ci ñi nga xamante ne ñoo naan jàkka ji yëpp moom mooy saatir la maanaam su kon amul beneen soxlawoo saatir mbir mi nag dama wut noona am na dëgg la distance bi loolu daañ ci gën a ñëwaat insha allah taala wax ne waxoon nañ ko ne Euh, nit ki moom bu xasee ba am distance bi nga xam ne moo ko tere moom ci kanam moom ak nit ki mën a romb ci kanamam rek loolu day daal di doy waaye bu fekkente ne nag euh, dafa war a soxla saatir dafay dafay soxla saatir ci biir jàkka ji maanaam te day bañ nit ñi di ko romb bu boobaa faww day daal di soxla maanaam daal di day day daal di jublu ci kena yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën insha allah ah su fekkente ne loolu amul nag comme li nga xamante ne mën naa tegu ci kanam maanaam nit ñi toog maanaam comme bu dañoo nekk sàppe masalan ñu ñëw toog sàppe nga ñëw di julli nit toog na ci kanam nga julli ci ginnaawam waaye loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamante noonu lañ ko wasawan Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañuy bañ nit ki def maanaam euh, saatir nit ku nit ku nit ku toog wala yu mel noonu waaye insha allahu taala maanaa yooyu dañ ci gën a ñëw insha allah euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal ci teg ne wara a gis na Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu rajulan benn waay yoo xam ne lii mi ngi doon julli bayna ustuwanatayni ci diggante eh, ñaari eh, poto eh, lii ki nga xamante ne moom mooy nit kooka moom mooy Qurrat ibn Iyas al-Muzani rahimahullahu taala moom la dégg nga moom comme ni nga xamante ne noonu la ko ibn Abi Shayba solowee rahimahullahu ci yoonu doomam muy Muawiya ibn Qurra ibn Iyas al-Muzani mu jëlee ci baayam bi nga xamante ne moom la doon wax naan ra'aani Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ana hmm. uh, bayna uh, wa ana ah, fa akhadha bi qafaya fa adnani ila sariyatin fa qala salli ilayha mu daal wax ne am na Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu gis ma maanaam mu daal muy julli ci diggante ñaari potay fa at maanaam fa axada bu xas euh, mu daal di jàpp sama sama sama doq gi xëcc mu ne ma eh, kay fii mm-hmm. maanaam ñëwul mu daal muy xëcc da nga ilaa saariyatin yóbbu ma ba ci ak poto mm-hmm. maanaam saariya mooy benn poto euh, euh, sawaar yi moom mooy poto yu bari mu daal di may teg taat ci kanam poto bi fa qaala mu ne salli ilayha jullil nga jublu ci poto bi maanaam moom mooy bul taxaw ci diggante ñaari poto yi nii nga taxaw photo nekk fii photo nekk fii ngay julli nii yow ke nii rek déedéet li gën moom mooy nga ñëw ba ci kanamu photo nga taxaw fa loolu tamit dañ ci xamee ne bu fekkente ne yëngatu la buy boo xam ne doo du mooyu xibla te doo soppi ni nga xamante ne moom mooy situation maanaam euh, euh, mouvement bi nga xamante ne ci nga nekk ci biir julli bu fekkente ne doo ko soppi te doo changer li nga xam ne doo doo soppi tamit maanaam doo doo mooy xibla bu fekkente ne yëngatu googu day defar julli loola du yàqu julli gi asar bi bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale maanaam tey bu fekkente ne nit ki dafay julli masalan comme nii ni mu nii rek mu taxaw daal ni ñu ne ko ah saa yi tey ci poto bi maanaam lu boobaa mu daal di bu yëngatu bouger dox ci diggante ñaari poto yi bañ a mooy xibla dem ba taxaw fa wala bu ko fekkoon mu rukoo mu daal di dox noonu ci rukoo bi mu bouger dem taxaw bi ak yu mel noonu loolu du yàq loolu tamit maanaam asar bokk na ci li li koy li muy tegtale mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax mazhabu Hanaabila rahmatullahi alayhim dëgër lool ci buntu boobu maanaam ne mbir yi mouvement yi du ko yàq ak lu mu mënti toll su fekkente ne maadaama day defar julli maanaam tey masalan su fekkente ne nit ki dafa gis sobe ci yéreem mu boobaa mu daal di xam ne am na beneen yére ci suuf mu simmi yére bii ci kaw mouvement yooyu muy def du yàq julli gi ndax ngir ni dafa bokk ci liy defar julli gi naka noonu su fekkente ne dafa am ay sàppe yu nekk ci kanam bu fekkee maanaam sàppe bi am ay am am nit ñu fa war a am am euh, euh, maanaam yaraa nga war a dugg bu boobaa tamit da ngay daal di dox nga daal di dem dugg ji donte da ngay jéggi ay sàpp yu baree bari ci biir julli gi loolu du yàq tamit julli gi bokk na ci li nga xamante ne masalan tey nit ki su fekkente ne euh, dafa yére bi dafa dafa sobewu te bu fekkente ne mënta julli mënta rukoo mënta sujud maanaam euh, euh, subhaanallah maanaam manuta yére bi dafa sobewu te mu jàpp ne maanaam dindi sobe ci yére dafa nekk loo xamante ne ci sarti julli yi la bokk wala bokk ci farati ci sopp ci sarti julli yi la bokk bu boobaa li muy def moom mooy ne te amul beneen yére ci suuf bu boobaa su fekkee moyul xibla bi ba pare soppiwul mouvement bi mu nekke bu boobaa ñaari sart yooyu la te mu mën koo raxas dem ba fañ koy raxase mu raxas ko loola boobaa du yàq tamit julleem maanaam loolu bu boobaa ñaar yooyu yëpp lay boole loolu kon Euh, moom mooy euh, li nga xamante ne mooy ne julli mouvement bi nga xam ne day defar julli ji te daa bokk ci liy defar julli gi loola du yàq julli ji hmm. voilà loolu lañ ci jublu woon dégg nga hmm. loolu nag comme niñ ko gisee al imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala kon moom moo ko solo solo na ko sayyidna umar ibn khattab hmm. radiyallahu taala anhuma doonte am na ci riwaaya boo xamante ne daf ne ra'a ibnu Umar mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko def loolu nag boobaa li muy tegtale mooy ne maanaam mën naa nekk ne ñaari mbir la ñaari événement yu xew la donte euh, mën na nekk ne benn événement la et que euh, yi ñoom ñoo wuute waaye mën naa nekk ne euh, ñaar la ñoo xamante ne ñaari mbir la yoo xamante ne ñu ñu xew la Euh, kon ci riwaaya Abu Zar ak al-Asili euh, ak ñeneen ñoo xamante ne maanaam ci ñi nga xam ne ñoo solo Sahih bi ñoom ra raa Ibnu Umar lañ bind mm-hmm. waaye am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom solo nañu ne raa maanaam comme euh, Abul Waqt ah ak ñeneen ñoom wa ra Karima ñoom ah ak ñoom Mustamli ñoom ra wa voilà Omar la ñu la bind. Mm-hmm. ak al-Hamawi ñoom raa e, Omar la ñu bind comme ni nga xamante ne loolu moom mooy li ëpp ci ruwaatu Sahih bi ñoom noonu lañ ko indiwee rahimallahu al-jamii' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa al-Makki ibn Ibrahim te moom mooy al mooy Makki ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Farqad rahimahullahu ta'ala muy Abu Sakan al-Hanzali al-Barjami euh, al-Balkhi thumma al-Khurasani rahimahullahu ta'ala génn àdduna 214 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom al-Makki ibn Ibrahim imam al-Bukhari solo na ci moom fanweeri hadith Euh, euh, te moom rek moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee te ci moom la fukk ak juróom-ñaar ci sulaasiyaat imam al-Bukhari amee rahmatullah alayhi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu xam alhamdu wal minna imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i imam at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom solo nañ ci moom imam an-Nasaa'i rek moo solowul xadiisam yi ci u sitta ci ashaabu kutubu sitta te moom ñoom ñii e, kenn ku ci nekk li mu solo ci moom bariwul te sa sëriñu sëriñ la ci sa xadiis yooyee e, moom li nga xamante ne mu ne qaala nee na haddathana Yazid ibn Abi Ubayd comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom tamit muy Yazid ibn eh, Abu Ubayd muy Abu Khalid as-Sulami al-Aslami rahimahullahu taala mm-hmm. eh, moom mooy eh, ki nga xam ne jaam la bu Salama ibn al-Akwa sayyidina Salama ibn al-Akwa radiyallahu taala anhu gorel mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy siqaat tabi'in rahmatullahi alayhim maanaam moom. ñi nga xam moo ci comme moom mooy solo na lu bari ci sayyidina Salama ak al-Akwa radiyallahu anhu solo na te tamit ci Umayr mawla Abul Lahm comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee tamit maanaam waaye ñu solo wee moom mooy ku mel ne Hatim ibn Isma'il ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak Hammad ibn Mas'ada ak Abu Asim an-Nabil ak Makki ibn Ibrahim mi nga xamante ne moom moo solo hadith bi ak ñeneen ñu mel ni moom euh, euh, te. Euh, mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na kuntu nekkoon na aati di dikke ma Salamata ibn al-Akwa mooy sayyidina Salamata ibn Amr ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala waxoon nañ ne al-Akwa mooy senaan nga xamante ne moom mooy ngi xaw bokk na sahaaba la radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne dafa bokk ak yeneen état bi sallallahu alayhi juróom ñaari xare yoo xamante ne ànd na ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci waa lu bayati ridwan radiyallahu ta'ala anhum moom mooy nga xamante ne lu ëpp ci sulaasiyaat imam al-Bukhari rahimahullah ci moom la ko jëlee radiyallahu ta'ala anhu xamante ne yëpp ci jëmmi càllale gi nga xamante ne moom lañ am la mooy al-Makki Ibrahim moom mu jël ci Yazid ibn Abi Ubayd mu jël ci Salamata ta'ala anhum moom mi ngi génn àdduna 74e gina ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nga xamante ne radiyallahu ta'ala mu nekkoon nag kuntu moom Yazid ibn Abi Ubayd rahimahullah nee na nekkoon na di dikkee di dikk man ak Salamata ibn al-Akwa' radiyallahu ta'ala anhu fa yusalli muy julli inda al ustuwanati fa ba ponk keno euh, maanaam mooy poto allati bi nga xamante ne inda al mushaf moom moo nekkoon ci wetu euh, mushaf mooy kaamil bi maanaam mooy kaamil bi sayyidina Usman bindoon radiyallahu ta'ala anhu dafa amoon poto boo xamante ne ci jumaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam foofu lañ ko foofu lañ ko defoon maanaam euh, foofu lañ lañ tegoon kaamil bi loolu moom moo tax ñu tuddee léegi ustuwaana bi maanaam mooy poto bi loolu ñu tuddee koon ustuwaanatul euh, euh, maanaam mus mushaf ustuwaanatul mushaf mooy poto bi nga xam ne mooy poto kaamil bi ah dégg nga loolu moom moo amoon ci na madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy xame moom mooy ne ci biir jàkka ji ñu am place yoo xamante ne dañ koy jagleel kaamilu alquran yi maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis wala téere yi ak yooyu loolu kon bu boobaa dañuy gis ne ci jamonoy sahaaba yi radiyallahu taala anhum mënef naa xiyaas liñ doon doxale ñu doxale ko tamit ci de maanaam ci wàllu googu euh, naka noonu mënef naa nekk maanaam mën naa nekk fu ne segam mën naa nekk ci poto yi li muy teg mooy mën naa nekk tamit ci wàllu miir maanaam waaye euh, euh, Euh, mu nekk nag ci wetu poto yi bu ko defee nit ñi di ci mën a jot maanaam fu nit ki mën a toog ci biir jàkka ji comme ay poto yu bari lay am ay keno yu bari lay am nit ki fu mu nekk ci jàkka ji rek mën nañ xëcc maanaam mën koo soxla di ko di di di di jàng alquran wala yu mel noonu wala di liir téere xam-xam yi loolu tamit day daal di nekk loo xamante ne mëneef na ko boole ci sunna yi maanaam sunna yi sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne mi ngi amoon ci jamonoy xulafaa ur-raashidin radiyallahu ta'ala anhum ci kaw loolu day daal di wëlbati ku nekk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax moom moo waxoon ne alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa'i ar-raashidin al-mahdiyyin min ba'di gin maa ngi leen di dénk sama sunna waaye sama sunna sax xulafaa yi nga xamante ne ñooy xulafaa ur-raashidin ñi nga xamante ne al-mahdiyyuuna lañ ci sama ginnaaw maanaam kon ñu gis ne radiyallahu anhum ñoom lépp loo xamante ne def nañu ko sahaaba yi radiyallahu anhum dëggal ko saxal ko te indi wuñ ci benn wuute lool li muy tekk mooy lool day taxaw taxawaayu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool moom mu nekkoon fa qultu nee na ma ne yaa aba muslim maanaam dàqantal la ci sayyidina Salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala dañ koy wax abu muslim dañ koy wax tamit abu Iyas dañ koy wax tamit abu amir waaye abu muslim moom mooy li nga xamante ne moom la gën a siiwee radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko araaka maa ngi lay gis tataxarraa ngay daal di jam di jéem a diir as-salaata julli inda haadihil ustuwaana ci inda faf haadihil ustuwaana te bile poto bile kena qaala mu ne fa inni allah fa inni naka man ra'aytu damay gis annabiyya sallallahu alayhi wa sallam dama gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yataharra muy diir di topp ga di as-salaatu di julli indaha fa photo bii maanaam photo boobu nag ah, ah moom lañ daan wàccal al-Hakam ah moom la ak dam bi daan wàccal al-Hakam ah ah, ah ibnu Utaybata al-Kindi rahimahullahu ta'ala saa yu daan ñëw Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam kon ñu ga daal di gis kon dañ ci xamee ne loolu sunna yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam di nekk ci jàkka ji di war a julli say julli naafila nga daal di diir poto bi nga xam maanaam nga daal di diir poto bi bu ko defee nga daal di mën a julli daal di jublu ci poto bi loolu moom moo tax fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom tere bi ñuy tere ku julli ci benn xeer ci mu xeer benn mu nekk benn kete poto bu lool noonu maanaam loolu bokkuñ ci ah wuute bi am na diggante ustuwaana ak al ak umud moom mooy keno hmm. mën naa nekk euh, pot mën naa nekk xeer hmm. mën na nekk weñ mën na nekk euh, bant waaye bu dee ustuwaana maanaam moom xeer lay doon hmm. loolu moom moo leen wutale maanaam ci làkk bi wallahu taala a'lam moom hadith bi imam al euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi Euh, ngir ni euh, ci c'est normal manam euh, ndax càllale gi dafa tumuranke imam al ndax benn te imam al-Bukhari rahimahullah dafay baaxoo benn mbir maanaam du indi benn xadis ba pare indiwaat ko ci jëmmi benn càllale loolu imam al-Bukhari du ko def à moins que càllale gi maanaam mu am ak lool lent ci beneen yoon loolu rek moom mooy tax dégg nga imam imam Muslim tamit indi na ko xadis numéro cinq cent neuf rahimahullahu ta'ala moom mi ngi ko solowee ci Muhammad ibn al-Musanna mu solowee ko ci suñu càllale gi euh, dégg nga te waxoon nañ la ne la euh, ci hadith euh, al-Makki ibn Ibrahim imam Muslim benn hadith kese la am ci moom te moom mooy hadith bi bi kese la imam Muslim rahimahullahu ta'ala am ci Makki ibn Ibrahim mi ngi ko solowee ci Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy Abu Musa az-Zamin waaw dégg nga Euh, kon euh, imam Muslim tam indi na ko xadis numéro 509 imam Ibn Maaja solo na ko xadis numéro 1430 euh, rahimahullahu taala waaye moom jaarewul ci al-Makki ibn Ibrahim ci al-Mughira ibn Abdurrahman al-Makhzumi la jaare mu jële ko ci Yazid ibn Abi Ubayd mu jële ko ci Salamata ibn al-Akwa maanaam mais moom mi ngi ko jëlee ci Yaqub ibn Humayd ibn Kasib mu ne haddathana al-Mughira ah mooy ibn Abdurrahman al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci hadith numéro seize mille cinq cent seize euh, rahimahullahu ta'ala ci jëmmi càllala gi ko imam al-Bukhari solo rahimahullahu ta'ala ndax euh, moom euh, waxoon nañ loolu ne al-Makki ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala imam Ahmad dafay solo ci moom tamit rahimahullahu ta'ala moom it solo na ci moom hadith bi nii Euh, ci jëmmi càllale gi rahimahullahu taala nga xam ne kon imam maanaam lool moo tax xadis bi bokk ci awaal yi ci awaal yi imam al mooy xadis yi gën a kawe ci xadis taala kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Ibn Maaja rek ñoom ñoo ko solo imam Abu Dawud ak ak imam an-Nasa'i solo wuñu ko rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Qabiisa te moom mooy Qabiisa ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyaan ibn Uqba ibn Rabi'a rahimahullahu ta'ala mooy Abu Aamir al-Kuufi rahimahullah moom eh, mooy Qabiisa as-Suwaa'i al-Aamiri rahimahullahu ta'ala moom nag imam al-Bukhari rek moo solo a ah, hadiisam directement ñeneen ñi ci des ñëpp. Euh, dañoo solo te fekk mu am ku dox seen diggante ak moom mi ngi génn adduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ne deux cent quinze wala deux cent quatorze moo tax ci sëriñ Imam al-Bukhari yi gën a kawe yi njëkk yu gën a mag yi euh, rahimahullahu taala ci ñooña bokk rahimahullahu taala imam ne euh, ne ne xaafizul aabid maanaam jaamukatu yàllaa ngi maanaam ku mën mokkal la waaye jaamukatu yàlla la tamit bu euh, mag rahimahullahu taala euh, mu wax ci ne Shaykhul euh, Bukhari hadithuhu fil kutubu sitta maanaam mooy sëriñu imam sëriñu imam al-Bukhari la maanaam te hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta comme ni nga xamante ne moom lañ ko waxee wàllum xaafis na Hajar rahimahullahu taala dafa saduqun rubbama xaalaf maanaam ku dëgër ku wóor la ku dëggu la waaye léeg-léeg mu wuuteeg maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a dëgër imam imam Salih ibn Jazra moom daf ni kaana qabisatan rajulan salihan takallamu fi samaa'ihi min Sufyaan maanaam loolu tax ñu wax saduq ne rubbama xaalafa bi ah. moo tax wuute gi ñu wuute léeg-léeg buy nettali di jële ci eh, Sufyaan Eh, ibnu Uyayna rahimahullahu taala maanaam moo tax waaye sinon moom ci jëmmi boppam ku dëgër la ku wér la rahimahullahu taala mooy nit la koo xamante ne ku sell la mi ngi génn àdduna ko mi ñu ko waxee deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne deux cent quatorze am na ñu ne deux cent quinze eh, eh, rahimahullahu taala maanaam Sufyaan boobu Sufyaan Sawri la wala maanaam bu Ibn Uyayna rahimahullah Sufyaan as-Sawri su déggee ci parce que comme Qabisa moom ci boppam rahimahullah waa Kuufa la hmm. maanaam kon moom sëriñam yi mooy sëriñu Kuufa yi hmm. mooy Sufyaan euh, as-Sawri rahimahullahu ta'ala euh, moom kon mu ne qaala nee na te moom mooy as-Sawri hmm. ah ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr as-Sawri rahimahullahu taala Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu taala mooy dàqantalam mi ngi gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, muy imam boo xamante ne imam bu mag la hadiis bi ñu ngi ci kutubu sitta euh, moom mu ne an Amr ibn Amir te moom mooy Amr ibn Amir al-Ansari moom it waa Kufa la hmm. maanaam ku uh, boo xoolee lool moo tax al-Hafiz al-Mizzi rahimahullahu ta'ala ne imam Abu Dawud dafa am ak njuumte gu ko dal ci bi mu ne uh, kii mooy uh, maanaam bokkut ak mooy al-Ansari bi maanaam moom dafa ne que ni kii moom mooy al-Bajali bi du du mu ne mu ne parce que. te mu ne ndax Amr ibn Amir al bii muy wax ni moom mooy papa yi Asad ibn Amr te kooku moom al-Bajali la du Ansari te li li tax nag kii nekk ku Kufi te du Amr tamit am na ñeneen ñu ko jaawale ak uh, Amr ibn Amir uh, al-Basri mm. kooku tamit du même nit ki parce que Amr ibn Amir al al-Basri kooku aslami la ci cosaan mm. te kii Ansari la maanaam moo tax bokkuñu. kon du kenn ci ñetti du kenn ci ñaar ñeneen ñi ci des moo tax ñoom ñett loolu la ñuy wax al muxtalif naan wal déedéet al muttafiq wal muftarik mm. ndax ñoom ñaar ñoom ñett ñëpp kenn ku ci nekk Amr nga tudd ibn Amr mm. ñoom ñëpp noonu nga tudd waaye kenn ci ansaari la te mooy waa Kufa bi ke ci def moom bajali la mm. ah kooku moom mooy mooy papay Asad kooku bajali la Euh, euh, euh, basari la déedéet bajali la déedéet bajali la kii keneen ki mooy basari mooy Amr ibn Amir basari kooku aslami la ñoom ñett lii tax ñu mën a xam ne waa Kuufa la lii tax ñu mën a xam ne kii waa Kuufa la mooy firiñu mooy hadith yi daf koo jëlee ci waa Kuufa maanaam mooy Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri boo xoolee bi solo ci moom. ah waa Kufa la euh, te donte ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Basra solo nañ ci moom waaye imam Abu Dawud rahimahullahu taala moom dafa jàppoon ni déedéet moom bajal yi bële la waaye du du bajal yi bële kii ansari bi la rahimahullah moo tax ñoom ñaar ñoom ñii duñu benn euh, al-Hafiz Ibn Hajar nag rahimahullahu taala nee na. Euh, wax ji al Hafiz al-Mizzi wax ci Tahzibul Kamal mais euh, en fait euh, imam Abu Dawud dafa def def le moom daf cee teg ne ku mel ni imam Abu Dawud la kenn du delloo ay waxam te amul dalil mm-hmm. waaw <laughs> maanaam voilà donc waaye al-Hafiz al-Mizzi rahimahullah dani dani ah ah en fait bu ñu xoolee càllaleem yi ñu toppatoo xool càllaleem yëpp di leen gis ne Amr ibn Amir bi moom mooy al-Kufi al-Ansari rahimahullah ah, li Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah taala ne imam Abu Dawud kenn du delloo ay waxam ci lu dalil imam Abu Dawud xam ko imam bu mag boobu rahimahullah ah, Sijistani mm-hmm. mais ah, haqiqatan al-Hafiz al-Mizzi Euh, liñ mën a njort ci moom mooy fonk na imam Abu Dawud fonk gu toll ni hmm. du delloo waxam noonu rek hmm. te du kii parce que daf cee dafa teg ne ku topp dëgg dëgg càllale bi dina xam ne dina xam ne am na amir bi ah moom kuufi la mooy al ansari hmm. voilà dégg nga euh, du papay asak ok dégg nga a waaye xaqiqatan euh, naam xam nañ ni du papay asak maanaam ngir càllale yi bu ñu ko toppee effectivement li alhamdulilah wax rahimahullah loolu da nga koy seetlu mhm. ne boo toppee ay càllaleem di nga seetlu ne du papay Assane moom mhm. du moom mais euh, mën na nekk basari bi mhm. waaye fi mu nekk lu nekkul basari mooy rababa ci riwaaya yoo xam ne daf ne Amr ibn Amir al Ansari mooy waaye ne kon kuufi bi la te du aslami bi maanaam kon du basari bi. rahimahullah wallahu ta'ala a'lam mu ne an Anas ibn Malik mu an Anas mooy ibn Malik ah, ibn al-Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu ne xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, mi ngi génn adduna ma fukki at laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna kat maanaam juróom ñeen fukki at muy téeméeri at la dund. mi ngi dem ba nit dund ba téeméer ak juróom benn wala yu mel noonu mais at dund radiyallahu ta'ala anhu di saaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne euh, solo nañ lu bari ci ay téere maam deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith ñoom ñooy euh, musnadam imam al-Bukhari imam Muslim yu dëppoo cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na sayyidina Anas radiyallahu ta'ala nee na laqad dëgg-dëgg giñ naa ni ra'aytu gis naa kibaaru ponkali ashaabi nabi di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ponkali sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqtadiruuna ñuy daal di njëkkante ñu daal njëkkante as-sawaari keno ya indal maghrib fa fa Allah fa fa fa timis ga fa timis ga mooy waxtu timis su daan jot da ngay gis ñoom ñuy njëkkante li nga xamante ne moom mooy keno yi ponk euh, di ci julli maanaam di julli seen ay naafila maanaam loolu moo tax al-Bukhari indi ko insha allahu taala euh, hadith bi li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy acte yi ci nekk te maanaam te gën a te gën a yaatu euh, ngir wax waxtu maanaam fi mu toll nii insha allahu taala danañ ko gis ci kitaabul azan baabu kam bayna al azani wal imaama hmm. wawal wal iqaama kam bayna al azani wal iqaama maanaam ñaata ñoo tax diggante Euh, noddu ak liqaam maanaam noddu ak ndax yeneen ci saa daf ne baynal azanay bayna kulli azanay ni salaat diggante ñaari noddu yu nekk julli am na maanaam maanaam ñaari noddu yi lim ci jublu mooy noddu ak liqaam maanaam diggante bu nekk saa yu ñu noddee bala ñoo liqaam am na naafila bu ñu mën a def amul benn julli bu amul loolu waaye borom ko xam yi rahmatullah wuute nañ ci wàllu ndax timis ci la bokk waaw wala déet mm. insha allah moo tax ma hadith boobu imam moom bukhari rahimahullah bii dina ko indiwaat foofa waaye lii hadith bii day tegtale li nga xamante ne mooy lii xanafiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim wax te moom mooy ne te le euh, euh, te mooy ne euh, julli ginna maanaam timis bu ñu noddee timis balaa ñu julli timis foofu naafila dafay am ak seeni mu ne na faa def ñaari rakka lu bon bon te loolu noon hadith bi bokk na ci li mu koy dëgëral ak bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon wax sallu qabla al maghrib qabla al sallu qabla al maghrib ca ñetteel ba mu teg ca liman sha voilà julli leen laataa timis julli leen laataa timis julli leen laataa timis teg ca ñeel ku ku ku ku ku ku mu sow maanaam yëpp mais julli bo foofu li ñoom ju maanaam ñooñu wax mooy xanafiye yi ak xanaabila rahmatullah loolu mooy li gën a nuru sunna hatta xoolal imam Ibn Hajar rahimahullah moo Shafi'i mais même ci loolu nag dëgg dëgg alxaas ibn Hajar rahimahullah xaqiqa ah dan ah wax dëgg yàlla nag bii nag moom moom sunna yi yëpp xadiis yi ci ñëw dafa dañoo leer daal vraiment mënu ma koo baax maanaam <laughs> waaw maanaam mënu ma koo bàyyi daal di jàppale nen daal loolu daal dëgg dëgg mënu ma ko hmm. waaw te wax na dëgg hmm. ah rahimahullahu taala wax na dëgg hmm. maanaam ci gis-gisam moom mënta bàyyi loolu topp la def te loolu xadiis yëpp dañ koy dëgëral te loolu wax ma dëgg maanaam ngir ne looloo leer ci moom mm-hmm. xaqiqatan euh, dégg nga maanaam ñi ci def tamit am nañuy lay waaye daal xaqiqatan la ñuy moom vraiment leer nañ xeetu leer boo xam ne maam mm-hmm. ne ba pare dani Seydina Anas radiyallahu anhu dani sahaaba yéen ci sax maanaam ñu màgg ñi fonkan ñi ci ñoom ñoo daan defalee nii maanaam ñu gën a mag ci sahaaba bi sallallahu alayhi wasallam laa daan ñuy njëkkante keno yi te wa di julli mm-hmm. nee na wa zaada yokku na sooba maanaam ci jëmmi caalale gi ah, ah, te moom mooy Shubata ibn al-Hajjaj ah, gis nañ ko léegi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ko dafa ni maanaam daf koo solo ci yoonu Ghundar ah dégg nga mu ne ñoom nee na yokk yokk na ci. hatta mbet wa an an an an an amr te moom mooy amr ibn amir al-ansari an hat an anas mooy ibn malik radiyallahu ta'ala an hatta mbete am na ci beneen riwaaya xiina jamono ji nga xam ne yaxruj mu génn annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn maanaam bu ñu noddee timis ah da daan euh, da da daan xaar ba maanaam nit ñi dañ daan julli am na sax ci beneen riwaaya boo xam ne daf cee yokk moom mooy a Shu'ba ba tey mu ne yusalluuna rak'atayni ne al-maghrib dañ daan julli ñaari rakka laata timis loolu tamit insha allahu taala yu yëpp daan ci ñëw ci jamono jooja bu nga xam ne moom la ñu war a leeral euh, ci buntu yi insha allahu taala waaye dañ ne woon laata maanaam au moins ñu wax li nga xam ne moom mooy zahiru masala boobu ak maanaam boobu te loolu tamit day dëgëral ne maanaam tamit yamul rek ne maanaam yamul rek ci saa si léegi léegi léegi dañuy maanaam jant bi day dugg rek gars yi nañ taxawul boo lañ taxawul sax day ne ñoo timis bi romb na mbir mi damiwut noonu nag xaqiqatan damiwut noonu maanaam euh, comme ni nga xamante ne maanaam jamul stress bu bari daal waaw maanaam waaw noo ko jullee bu kaaw moo gën waaye jarul stress bu bari dégg nga comme daal euh, hadis boobu insha allahu taala daan ko gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat hadis numéro six cent vingt cinq ci kitaabul azan ci ah ah comme ni nga xam te ne noonu lañ ko waxe woon léegi euh, ci baabul kam bayna al-adhani wal iqama euh, imam Muslim indi na ko hadis numéro 837 imam An-Nasa'i indi na ko hadis numéro 682 imam Ahmad indi na ko hadis numéro 13983 kon nañ gis ah, rahimahullahu taala kon nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ah, imam ah, Bukhari Muslim ak an-Nasa'i rahmatullahi ñoom rek ñoom ñoo ko solo amma imam at-Tirmidhi ak imam imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami'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 Euh, lim maanaam ni ordre pour tànn saatir li nga xamante ne moom mooy li njëkk li moom mooy lépp loo xam ne dafa taxaw comme mur comme garab comme euh, euh, poto yi ak yu mel noonu yooyu soo ko amee moom mooy li nga xamante ne mooy ràññeeku ci ñoom bu dee ñeneen ñi ci des dafay gën loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy lépp loo xam ne yow yaa ko samp wala yaa ko teg comme li nga xamante ne moom mooy anaga bi wala xeet bi wala bant bi kaan bi wala yu mel noonu wala chaise bi wala euh, lépp loo xam daal yow yaa ko samp teg ko ci sa kanam ngir nga mën cee julli nga mën a julli mu nekk saatis ci beneen bi ci def moom mooy euh, sijaada bi wala basan bi wala mel nga xam ne da nga koy teg nga mën a julli ci kawam maanaam mu daal di nekk li nga xamante ne moom mooy li dox sa diggante ak yeneen parties yi nga xam ne moom la nit ñi di doxantoo beneen bi ci des nag mooy ñeenteel bi moom mooy rëdd maanaam amoo foo noo kiiwee nga daal rëdd benn rëdd bu ko defee ku ko gis daal di xam ne lii moom mooy saafara bi loolu moom mooy li nga xam ne moom la saafara yi rahmatullah alayhim ibnul Akwa radiyallahu ta'ala anhu ban ban ci buñ gis tey wala buñ gis démb euh, d'accord euh, waaw parce que diggante par rapport à les chaînes on a vu il y avait moins de personnes dans la chaîne non non non non bii mooy bi gën a tuuti biñ gis ci ay nit ndax ñetti nit rek ñoo dox ci diggante maanaam imam al-Bukhari ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam non non non non euh, loolu di démb waxoon nañ ko ne ñaar fukki xadis ak ñaar yoo xamante ne ñoom ñett maanaam li ñu tuddee sulaasiyatul Bukhari imam al-Bukhari rahimahullah dafa am xadis euh, am na ay sulaasiyaat am ay rubaa'iyaat am ay xumaasiyaat et cetera maanaam sulaasiyaat mooy lan mooy bu ñu jëlee ci à part de imam al-Bukhari di dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñetti nit la ñu gis mooy dox seen diggante bu ñu yooyu mooy ëpp li ñu gis non non mooy mooy li gën a bëri li gën a kawe ci yi lu ñu gis imam al-Bukhari amul lu gën a tuuti màgg loolu amul amul lu gën a tuuti loolu faw dina am ñaari nit ñetti nit bokk ñu dox ci digganteem ak yente bi sallallahu alayhi Euh, mais fukk la ak juróom-ñaar ci jëmmi caalale gi voilà ci jëmmi caalale gi sinon am na yeneen voilà ba mu yegg ci 22 loolu gisoon nañ ko euh, ci suñu jotaay bi wees te waxoon nañu tamit benn bu ci nekk naka la ko indee mooy bu Seydina Anas ak na Abdullah ibn Busr bi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam euh, naka la ñëwee ba ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala insha allahu taala yooyu yëpp dinañ leen gis mais caalale yi yiñ gisagum bii moom mooy su ma juumul ñett wala ñeenteelu yoon ñuy gis jëmmi caalale gi mooy euh, imam al-Bukhari al-Makki ibn Ibrahim euh, Yazid ibn Abi Ubayd euh, Salamata ibn al-Akwa radiyallahu taala anhum jami'an voilà moo tax mooy li gën a kawe yeneen yi ci des daan nañ gis ay ñeent nit wala juróomi nit wala et jëm kaw mais mosu bu ñu woon gis de gis nañ ba juróom-ñetti nit. gis nañ ba juróom-ñetti nit dox diggante imam al-Bukhari ak yente bi sallallahu alayhi loolu gisoon nañu mais ñetti nit rek rek rek rek bii moom mooy seul càllale biñ jot a gisagum daal gis nag yeneen yeneen ñaari càllale insha allahu taala wallahu taala alam voilà c'est ça voilà la hmm. et que jëmmi càllale gi c'est-à-dire que le bi am nañ ci 17 gis nañ ñett yi wala ñeent yi hmm. yaakaar naa bi mooy ñeenteel bi yaakaar naa biñ ko gis waaw voilà alhamdulillah wallah man man sama laaj mooy mooy nombre de pas yi ñu doon kii mooy ñu permettre. Mm. maanaam pas ci xadis bii la. Mm. pas ci leer bu ñu def tey. Mm. maanaam ñaar la wala ñett. ñaar la. ñetteel mooy dafa bëri. ñett mi ngi tàmbalee bari xam nga euh, ci charia. il faut nga jàpp benn affaire bu ñu xasee ba nekk ñaar ci nombre nit loolu commencé nañ nekk mbooloo mm-hmm. mais suñu commencé. jëf pour ñu ne jëf ji bëri na wala wax ji bëri na mm. loolu tax buñ naan la mën nañ la may nañ la nga wax tuuti ci loo gis ci sharia nag ci buntu fiq yi muy fiqu sharia wala fiqu tariqa mm-hmm. ñu ne la may nañ la nga wax lu bëri mm-hmm. maanaam lu tuuti te waxuñu la lu bëri lu tuuti rek mm-hmm. xamal ni ci ñaar layam parce que ci ñetteel day commencer bari ndax ñett mooy nombre pluriel ndax arab dafa am benn mooy mufrad am ñaar mooy diyal bi mm-hmm. am ñett mooy mbooloo mm-hmm. boo xësee ba nekk ñett rek day daal nekk mbooloo mm-hmm. contrairement ak bu doon par exemple mbooloo ci jaamu yàlla bu dee ci jaamu yàlla mbooloo day daal di nekk ñaar kese day day nekk mbooloo ci jaamu yàlla moo tax bu ñuy julli boo leen nekkee ñaar mat ngeen mbooloo boo leen di wala ngeen di xadara boo leen nekkee ñaar mat ngeen mbooloo waaye bu loo leen def jaamu yàlla ci ci jaamu yàlla loo leen mën def nag ngeen àndandoo di ko defandoo boo la nekkee ñaar ci jaamu yàlla mat ngeen mbooloo waaye bu dee wax la ak jëf bu ma tee ñett mooy bëri na mooy tekkantal wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Ouais. Ouais. Maintenant, si la personne, elle se lève. amatuñ saatir su su jógee rek amatoo saatir mais teg saatir dafa nekk loo xamante ne moo tax dañ ko gën a gis insha allah maanaam moom lu ñu lu ñu sunna la maanaam lu ñu sopp la donc am na lenn ci xanaa bi lay ñu yóbbu ko ci waajib wala yu mel noonu mais sunna la sunna la ci lu ñu joyal mm-hmm. hatta su teg fekkente ne tey sax man wóoruma ne dina am euh, maanaam tey bu may julli foo xamante ne wóoruma ne dina am ku romb mm-hmm. maanaam jàpp naa ne fii moom ci du am ku romb mm-hmm. tey par exemple salle bi mu fi duggee tëj man rek ma nekk fi ma taxaw mu leer ma ne du ma am ku romb boobaa teg saa si dootu amati njariñ maanaam duñ duñ duñ ko yoonal doonte ci imam Malik laa toxal nañ ci moom ne dañ daf koo digle ci lu ñu jooyal mm-hmm. waaye su wóoree ni maanaam tey fi mu toll doo kenn du romb jarul ngay teg mm-hmm. fekkente ne nit ki tey tey bu ma nekkee ci jàkka ji nit ki nekkoon ci kanam mu daal di jóg dem mu leer ma ne nit ki dootul ñëwati wala keneen du manam wala kenn du ma romb grawul mën naa bañ a teg saafir bi wala ku nar a romb dama koy def nii rek mais su ma defee nii mooy jeex na doy na su ma defee ni ko nii mooy mu bañ a romb doy na mën na jaar mais après ci kanam parce que saatir du gudd lii rek la diggante bi kese la su fekkente ne romb na ne garawatul daañu ko gën a gis insha Allah ci hadith Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu